alqitaal nag mooy suurat mooy alqitaal xeex dinañ ñëw li tax mu daan léegi koy tudde su saar boobu tamit ñu koy woowe saar bii ñu koy woowe suuratul qitaal fi bmram dowa baada audu billahi min alsheytaan alrajim faalam annahu laa ilaha illa allah wastaghfir lidambika walilmuminina walmuminaati wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mu ne faalam kon ci laaya bi nga xam ne mooy fukk ak juróom-ñeent mu ne faalam xamal faalam na nga sax ci xam gi nga xam ne annahu ka ne moom laa ilaaha moom borom bi tabaaraka wa taala laa ilaaha amul benn buur boo xam ne moom lañu war a jaamu ci dëgg illallah kurul moom borom bi tabaaraka wa taala wastaghfir li dhanbik te nag ñaanal njéggal ci sa bàkkaar lii waxoon nañ ci bi ñuy wax keroog ci inna fatahnaa laka fathan mubiina liyaghfira laka allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar gisoon nañ foofu li nga xam ne moom mooy ci début suwa saar suuratul fath kene bu leen jàpp muku kene yonent yi alayhimu salaatu wassalaam dañoo am bàkkaar comme ñun li ñu xame bàkkaar muku mooy ne mbir la moo xam ne dañ koy tudde bàkkaar waaye jamais mu nekk li nga xam ne moom lañ xamee bàkkaar mooy ne dañoo amul kenn ci ñoom koo xamante ne nii dafa possible lul loolu moo tax ñu nekk ay masumun suñu borom moo leen fegal daal di leen aar ci ñuy def loo xam ne bàkkaar lu tudd waaye nag day woore loo xam ne bàkkaar mais loolu jublu ci jamais li nga xamante ne moom lañ xamee bàkkaar de kon walil mu'minina moo am na ci boroom xam-xam yi dañ ne noonu na nga jéggalu loo xam ne bu yow ci ñeneen ñi li nga xam ne ñoom mooy du moom lañ wax mooy yow yonent mi alayhi salaatu wassalaam loo xam ne naroon naa nekk ci yow bàkkaar sax jéggalu ci waaye loolu yëpp mooy de façon loolu man da nekk mooy yonent mi alayhi salaatu wassalaam de toute façon mooy li nga xam ne moom lañ xamee bàkkaar moom manu la nekk am yonent di ko def loolu dafa jomb daa manu la nekk parce que borom bi moo leen ci ñoŋal kon nag mu ne walil mu'miniin waaye yéen ñaanalal njéggal ñi nga xamante ne nii moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam da doon def ay ndax boroom bi tabaaraka wa taala moo ko digal ne ko dee ko def waaw yi nga xamante ne nii ñoom loolu yonent yi alayhi salaatu wa salaam loolu la ñuy woowe bàkkaar ci ñoom dara du ci bàkkaar mooy mbir la moo xam ne day dagan par exemple loo xam ne day dagan mais boroom bi tabaaraka wa taala doon xaare ci ñoom ñu doxale neneen loo xamante ne nii du mooy mooy du ci du ci indi lu leer du leen wax ne lii nii doxale leen ci nii même bu dee leer na leen ne mooy li ñuy def dafa dagan waaye nag da leen di bàyyeeg ñoom mais buñ doxalee nen ñi mu gis ne li gënoon ci jamono ji moo ñu doxale woon lu gënoon a kawe noon loolu lu mel noonu lañ naan la ñuy ci ñoom naan bàkkaat te ñépp xam nañ ne loolu dara la nekkul li nga xam ne mooy bàkkaar comme ni nga xam ne noonu lañ koy gisee insha allahu taala ci suuratul anfaal ci màngu bi nga xam ne mooy màng mi jóge woon badar ak prisonnier yi insha allahu taala kon mu ne kon jéggalul wastaghfir jéggalul li dambika ci say bàkkaar walil mu'minina waaye ñeel tamit del ñaanal njéggal way ngëm yàlla yi yu góor yi wal muminaati ak way ngëm yàlla yu jigéen yi wallahu te boroom bi tabaaraka wa taala mu mooy gi xam mutaqallabakum seen jàllarbeku yi ci laata ngeen di ñëw ci kaw suuf di ngeen di jàllarbeku seen diggu baay ak seen roxumu yaay ya yooyu yépp boroom bi xamoon na fan ngeen di mujj waaye bu ngeen ñëwee ci kaw suuf étape yi ngeen di jaar yépp borom bi xam na ni ngeen di jàllarbeku ak li ngeen di nekk guddeeg bëccëg ba ni ngeen di faatoo moom xam na ko de wamas waakum fii ci àddina waaye wamas waakum ak seen dëkk waaye ëllëg alaaxira moo ko xam de wa yaqulu alladhina kafaru wa yaqulu alladhina amanu ñu boroom di wax ci laayam ñaar fukk bi mu ne wa yaqulu alladhina amanu mu ne dina wax ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla te dëggal lawla nuzilat suura di naan waaye aka neexoon waaye waroom bi daal di wàcce ab saar boo xamante ne nii fa ida unzilat mooy yal na borom bi waaye dañ doon mébét borom bi wàcce saar boo xamante ne nii day wax ci loo xamante ne nii nag mooy ci wàllu xare ngir ñoom lool mooy ñooñu dañoo mooy ñi nga xam ne dañoo pare woon jaay seen lépp xam nañ ne amuñ borom bee am waaye bañ déggee borom bi ne inna allah ishtara borom bi kenn forcé wu ko ne ko waxal lii moom azza wa jalla moo ko tudde noonu ñoom ñu nangoo ko li leen seen borom wax kenn daa gën a xam saxaaba yi radiyallahu anhum kane ñoom lu ñuy jaay que borom bee am yëpp waaye du ay teggin borom bi ñëw ne leen yéen maa jënd ngeen ko noo borom bi bul wax ñoo jënd quoi yow li nga war a wax bàyyi li ñun amuñu sax bay jaay loolu du loolu ki ki koy wax foog ne mu ngi wax lu am solo waxu fi dara li gën ah, kenn waxul li gën li borom bi wax waaye kenn go gënul wax li nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu wax te loolu la yar ci saxaabaam yi bañ déggee suñu borom ne inna allaha suñu borom jënd na ñun nekk ñoo la gën a xam ne amuñ lu ñuy jaay waaye ñu jàppe ko ni ko borom bi waxee loolu la kon nag mu ne kon fayda unzi moo tax suñu boroom daal di wàcce saar boo xam ne day ñëw di leen leeral ci jihaad yi suñu boroom nag ne fa idaa unzilat eh, waaye ba ñu wàccee nag bu ñu wàccee suura ay su ay saar muhkama boo xam ne boo xam ne bu matale la boo xam ne day indi atte yu mate yoo xam ne kenn folliwu leen wa dhukira fiha al qital ñu daal di fay tudd li nga xam ne nag mooy rayante gi jihaad googu nga xam ne moom la way ngëm yàlla yi doon mébét haa ra'ayta alladhina fi qulubihim marad nga gis nag ñi nga xam ne nag seen xol yi mooy ak naafiq ci ne ak feebar muy naafiq yi ñoom jamais ñuy mébal xare mukk jamais ñuy joxe ngànt yu ne ngir bañ a dem waaye naafiq ku mën a camouflage la jaral na ko sax dem ba fekke xare yi nekk fa di di fente di kii ngir rek bu ëllëgee ñu ne moom demoon na mu ne waaye waaye mu ne buñ wàccee kon li nga xam ne saar boo xam ne bu matale la atteye kenn folliwu ko wa zukira fiha al qital ñu tudd fa li nga xam ne mooy xare lii nii nag moo tax ñu tudde saar bi suuratul qital muy fii nii mu naan wa zukira fiha al qital ñu tudd fa li nga xam ne mooy xeex mu ne raayta di nga gis yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wala yow jullit bi di nga gis alladina fi qulubihim marad gaa yi nga xam ne seen xol yi ak feebara ci ne yanzuruuna ilayka ñu lay xool yow yonent bi alayhi salaatu wasalaam bukk seen bët yi di la xool nadaral maghshi alayhi min al mawt xoolu kooku nga xam ne dee la déegee ko muur mu ngi jamono nag leer na ko ne moom day dee gis nga ni muy tiite xulli bët yi noonu la ñuy xoole yonent bi alayhi salaatu wasalaam buñ gisee laaya yi nga xam ne day wax naan xare da leen di tiital tiit goo xam ne comme que ñoom seen lépp àddina la mooy fépp fuy wooteeg dee moom ay way jële waaye noonu nan lañu fay def mu ne kon fa awlaa lahum léegi nag loolu yeey ci ñoom mooy loolu ñoom ñu mel xaal boobu moo yeey ci ñoom ndax bon gi ñu boñ ak li nga xamante ne nii ñàkk dëggu gi nga xamante ne moom la ñu ñàkk dëggu ci seen woote gi ñu xam ne moom la ñuy woote nañoo gëm te gëmuñu dara mu ne taatun wa qawlun ma'ruf mu ne ñoom de li gënoon taatun toppoon li nga xam ne moom lañ dégg ca laaya yooyu ak alquran wa qawlun ma'ruf tey wax waxu njekk gi nga xam ne moom la borom bi di wax ci alquran ak yonent bi salawatullahi wasalaamu alayhi ci xadiisam ni moo gënoon ci ñoom de waaye fa ida azama al amru bir bu mbir mi nag daal di dogoo waaye mooy xeex bi dogu nag falaw sadaqullaha tey bu ñu dëggu woon ak yàlla ndax bu jullit ñuy wax ñoom comme que dañuy wane ne ci ñoom lañ bokk ah ñoom itam dinañ fexe wax ne ñoom itam mébét nañu xeex am ko ab aay buy wax ci xeex waaye bu aay bi wàccee ñu lay xulli xulli comme mel ni ku dee dal nara dal léegi nag mu ne waaw looloo gën ci moo moo yey ci ñoom waaye nag xawuñ ne woon ñoom toppoon li yooyu waxoon tey wax waxu njekk te bu xare bi ne këtt ne jonn mbir mi daal di dogu waay waaye bu ñu dëggaloon la si lañ doon wax bu ñu bu dëppoo woon ak seen jëf yi ak seen xol de ah la kaana xayran lahum loolu de moo doon gën ci ñoom fa hal asaytum mu ne yaa yéen naafiq xanaa yéen yéen yi xanaa yéen ansa ah mooy eh, xanaa léegi rek in tawallaytum mooy ne yéen daal in tawallaytum an tufsidu fil ard mooy bu ñu leen defee ay njiit jox leen ay poste ngeen yor mbir yi yéen daal léegi rek in bu ñu leen defee ngeen wëllif mbirub jullit ñi daal di koy yor an tufsidu fil ard ngeen di yàq ci kaw suuf wa tuqatti'u arhamakum pouvoir yi ngeen jox ak yi ngeen yor tax ngeen ciy dagg seen seen seen li nga xamante ne mooy seen lien familiaux yi seen mbokk yi dara rek tax yow nga jàpp ne bon sa mbokk yi daal mel ni daa am lu luñ la def ndax danga am alal bëggatoo kenn di la woo bëggatoo kenn kii bu ñuy wax ah non non non ko newuma fi quoi non gars yi moom booy liggéey doo leen gis waaye boo amee ku nekk bëgg la ñëw di la woo gaay fu nekk waaye taxaw fu ne mel ni ay weñ non non non loolu manuma ko dagg ay ndax lan poste ba mu yor tax gisatul kenn du daaj du liggéey bee ko jàpp de non ndax am na yeneen i copains yoo xam ne moom jaral na leen di dajeeg ñoom di dem ak ñoom ay ay restaurant di dem waxtaan ak ñoom waaye ñam xamaloon démb moom mu bàyyi leen fële ak mbokkam yi nga xam ne mbokk dereetam lañ mbokku diineem lañ mu teg leen fële di xool ñi nga xamante ne ñoom la bokk ay ay yi nga xamante ne intérêt àddina kese ñu boroom ne yéen yoon yéen noonu la de yéen daal léegi rek yéen daal daa mel ni intawallaytum bees leen joxee daal ay pouvoir ak yooyu rek an tufsiru fil ard yéen daal ngeen di yàq ci suuf si watu tuqatti'u ngeen di yàq nag di daal di dog arhamakum seen mbokkoo yi de mu ne ulaayika gaayoo yële ñu mel nii alladina mooy ñi nga xam ne la'anahumullahu ñoom la borom bi fa asammahum mu daal di leen tëxloo seen i seen nopp yi nekkul boo leen ne hee duñ la dégg bañ laa dégg waaye dégg dëgg lañ dul déggati wa ama mu daal di silmaxal absaarahum li nga xam ne mooy seen bëti yi dootuñu gis dëgg afa kon nag lii nii ci la ñuy xamee kan la yàlla rëbb borom bi leeral nañu fii ku yàlla rëbb nan lañ koy xamee bu kenn yaakaar ne bu yonent naa alayhi salaatu salaam doon wax ci xadiis yu bari yi naan yàlla rëbb na diw ak diw naan rëbbum yàlla nekk na ci diw ak diw bu kenn foog ne moom bu loolu bu xewee mooy moom bu amoon salaire da koy ñàkk bu feebaroon fii mu ne wala mu am santé day nekk sida moo koy dal mu nekk ku am paludisme ah Ebola daal di koy dal daal di coronavirus daal di koy dal parce que yàllaa ko rëbbu déedéet loolu kenn du ci xame ko yàlla rëbbe noonu de mukk wala feebar bu metti wala sukuraat bu metti déedéet loolu kenn du ko xame ni nga koy xame mooy nit la koo xam ne borom bi daf koy tëxloo ba dootul déggati dëgg booy wax sax maan ñi lañuy boole yàlla alquran lay bañ a dégg di passer onde yi bu naree jaar fenn foo xam ne sa alquran la mu gaaw bës affaire bi ñu gën a gaawe parce que bëggu boo kii naan waaye boy yi ñii ñoo bëgg a sonal ak yàlla quoi mel ni ñu gën a gëm ñun ñëpp a gëm ndax lan mënatul a dégg-dëgg te nit ku koy conseil sax ñëw di ko wax dëgg naan ko ah sa waay yow léegi soppeeku nga wala lii man dama la doon laaj biir daf lay mere. waaw naan la waaye da ngeen a yéen da ngeen a waane quoi ay yu mel noonu wa ama absaarahum mu mu daal di silmaxaal seen xar seen bët yi ba dootuñu gis dëgg dootuñ ko dégg seen xol yi tëj na ko waaye seen bët yi tëj na ko dootuñ nangooti dëgg ku mel noonu moom mooy yàlla daal di rëbb moo tax yéeféer yi lool la alxuraan la ñuy bañ a gis boo leen waxee parce que yàllaa leen rëbb moo tax baax na ba man ngaa wax waxu wax yu xaw a rafet nii